alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba ci ghazwatu <coughs> Tabuuk ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Tabuuk gisoon nañ ne alayhi salaatu wassalaam agsi na Tabuuk ba selon <coughs> riwaaye imaam al bayhaqi bi mu jële ci seydina uqbat ibn aamir bi sanadin da'if te ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa def discours boo xam ne moom lañ gisoon ci jotaay biy weesu euh, waaye ñu ngi la doon tuddal tey ñu ne woon fu ñuy continuer ana moo xew foofu li Tabuk euh, doon nañ la wax affaire naafiq yi <coughs> am na lu ñu ne woon dañ ko sauté lu ñu tuddoon sauté ko woon sax dañ ne woon dinañ ci ñëwaat ci seeni côté incha allah ñu gis loolu bala ñuy continuer li nga xam ne moo xew Tabuk dinañu xaw a dellu tuuti parce que biñ koy tudd dañ koo xaw a brosser ne woon dinañ ci ñëwaat euh, ñu gis ne gis ko léegi moo tane bàyyiwaat ba muy gën lii teel yi ndax après daanaka nettali bi day xaw a delloo nit ñi gannaaw lu bari après Euh, <coughs> muy jëfi naafiq yi xam nga ñu ngi la doon wax ne keroog bi alayhi salaatu wassalaam di génn ah naafiq yi ci seen bopp dañoo daje woon benn mbooloo boo xamante ne nii mu ne imaam ibn Isaaq moo ko nettali woon mu ne bokk na ci Wadi'a ibn Thabit axu bani Amr ibn Hazm mu ne ak rajulun min Ashja xalifun li bani Salam Salima Salima yuqaalu lahu Makhshin ibn Humayr imaam ibn Hisham nag nee na Maxshi la yushiruuna ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa muntaliqun ila Tabuk waaw te bu ñu gisee lii dinañ gis après la ma la ne woon naafiq yi génn nañu ah dinañ gisaat loolu tamit génn nañu ba dem Tabuk sax am na ci ñoom ñu dem Tabuk même bu dee seen chef ak ñu bari ci ñoom taxallafu waaw ñoom moom demuñ waaye am na ñu dem ba jusqu'au bout léegi ñoom ah, lan lañ doon def mooy ba ñu doon wax te seen wax ji moo niroo nag waxu seen seen seen chef bi di Abdullah ibn Ubay ibn Salul biñ naan ataxsabuuna jilaada banil asfari ka qitaalil arabi ba'dihim ba'da wallahi laka anna bikum gadan muqarraniina fil xibaal wa tarhiiban lil mu'miniin biñ naan wax ñun mooy bi yonent di dem Tabuk waaye jullit ñi waaye ñoom dañoo yaakaar ne saay xeex ak waa Banul Asfar <laughs> non vraiment ñii nag laqad gharrahum diinuhum quoi mooy la naafiq yi doon wax rek naan ba gaa jullit ñi xare waa Quraysh ñu naan gaa yi nag vraiment ñii la seen diine war quoi laqad dëgg dëgg dëgg dëgg xarra xarrahum diinuhum mais ñii seen diine war na leen ñii seen diine war na leen cettt ñu naan ñun daal ñu ngi mel ni ñu ngi leen di gis dangay na foog ne xare banul asfar muy muy romain byzantin yi ak xare arabe yi seen biir ñoo yem hein ngeen foog ne ñoo yem naa yéen dangeen a feebar mu ngi mel ni ñu ngi leen di gis ñu yeew leen waaw xam nga li gisoon nañ léegi nag imaam Ibn Sa'd dafa continué ne dañ koo def ngir dugaloon tiitaange tiital jullit ñi waaw dugal fitna seen xol yi ba ragal ndax boo dem xarit ragal fa nga jëm moom mooy gañe nañ hmm. Maxshin ibn Humayr nag ne nag ah man de euh, gërëm naa lool bëggoon naa lool ñu dóor buur yàlla dogal suñu kaw ku nekk téeméeri yar waaw ndax wa gis nga ñun foo jaar alxuraan dina wàcc suñu kaw waaye kën mbooloom naa féqaloon mais moom après da cay rëcc quoi mooy après dafa gis ne yée laay biñ defee affaire ba pare lay rendre compte xam nga ni dina def bàkkaar ba pare mooy li mu doon def dina xam ne baaxul mais gravité bi mesuré bu koon mu def ko ba pare nag mu door a mesurer gravité bi mu ne man de soppoon naa lool ñu àtte suñu kaw wallahi la wadditu anni uqaadi ala an yudraba kullu rajul kullu rajulin ah wala an yadriba kull an yudraba kullu rajulin minna mi'atu jalda man de bëggoon naa ñu àtte ñu dóor ñu ay yar téeméeri yar moo ma gënal wa inna man faltu an yanzala fiina qur'aanu la maqa lii maqaalatikum haadi ñu dóoroon ñu téeméeri yar moo gën moo ma gënaloon alquran wàcc suñu kaw ndax wax yi ñu wax waaw waaw akama soppoon ñu ndax leer na man alquran dina wàcc ci lii ñu wax waaw léegi nag mu ne wa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa li wax fii ma balagan bi duuni sanadi ci li nga xam ne moo ma jote li Ammaar ibn Yaasir ba ko yonent mi alayhi salaatu salaam li ñu wax mu ne leen mu ne Seydina Ammaar <clears throat> ibn Yaasir radiyallahu ne ko adrikil qawm fa innahum qad ihtaraqu fasalhum amma qaalu mu ne ko demal nga dabi nit ñi mooy dabal naa naafiq yële mooy mbooloo ma le demal nga dab leen ñoom nag ak nañu demal nga laaj leen li ñu wax voilà mooy questionner leen ci baat yi nga xam ne moom lañ utiliser moom lañu wax naka la suñu boroom ah bi santaane jihaad yow demoo wala bokk mooy ñii mooy ñi demul woon mooy ñi toogoon Medina bi nit ñi génn ba pare yow yow loolu doy la nga toog naan ah, mu ngi mel ni saay maa ngi gis ñu yeewu leen ëllëg waaw ndax ñii dañoo foog ne xareek waa banul asfar moo xareek ñenn ci arab yi seen biira ya kalla xam ngeen ne moos na de ñii koy seenub defet ñu ngi koy gis te génn gu ñonent ma lay saar saam kon yónni Seydina Ammar ibn yaasir radiallahu taala anhuma ngir mu dem daal di leen laaj waaw laaj leen li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne loolu lañ dégg que ñoom ñoo ko wax demal nga dab leen nga laaj leen ne leen xadix taraku lakk nañu fasalhum mooy lii ñu def lii ñu wax yey na ci ñoom safara voilà mooy buur yàlla mbugal leen ci mbugal yu tar ci wax jii ñu wax demal nag nga dab leen nga laaj leen est lii ñu wax lu ñuy confirme la ñoo ko wax réellement wala déet ah waaye naafiq naafiq moom xam nga ne loolu garawul quoi non naafiq moom loolu garawul léegi lu ñu def euh, mu ne fa in ankaru faqul balaa yonentu Yàlla saab saab ne leen salhum amma qaalu dem leen nga laaj leen ndax lan la wax seen mbooloo moom fa in ankaru bu nee leen lakk nañu ndax li ñu wax nee leen nag ñu wax la lan la ñu wax bu ñu weddee nee leen foqul balaa nee leen dégg ngeen dëgg la ah kay wax ngeen ne bu ngeen weddee am nga lu ngeen wax xultum kaza wa kaza bu boobaa nag nga door leen a wax leneen lii nga lii ngeen wax lii ngeen wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di le ne Ammaar lii la ñu wax mais boo demee bul ñëw rek wax leen ko laaj leen nga dab leen laaj leen li ñu wax bu ñu ko weddee nag nee leen aha kay lii yoog lii ngeen wax fantalaqa ilayhim Ammaar Seydina Ammaar ibn Yaasir radiyallahu anhuma daal leen ci ñoom fa qaala daalika lahum mu wax leen loolu ne leen ah lakk ngeen yonent mi alayhi salaatu salaam ne lakk leen ana lan ngeen wax waaw gaa yi daal daw si ñëw ci yonent mi alayhi fa ataw rasuulallah sallallahu alayhi wasallam ya'tadiruna ilayhi ñu ñëw nag di ñaan njëkk ci yonent ba di di ñaan ay naan waaye eh, yonent saa salaam déet déet waaye yow moom loo wax lu ne noonu lay demee ah boo nee lakk nañu loolu moom dina tardé eh, ñu daaw ñëw ci saase ya'tadiruna ilayhi naan dañu koy di ñaan excuse di ñaan naan lii wa taxoon bon boo gisee ñu wax ko wallaahi du lu ñu gëm de waaw ah, mu ne fa qaala Wadi'atu ibn Thabit wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaqifun ala raahilati ci la Wadi'a ibn Thabit fekk yonent mi alayhi salaatu salaam mu ngi taxaw ci mu ngi nekk ci naagaam bi lu mu def moom fa ja'ala yaqulu wa huwa aaxizun bi haqbiha <coughs> muy wax ak yonent mi alayhi salaatu salaam téye ci li nga xam ne mooy mooy li ngay téye ngir di wommat gëléem gi mooy mu téye ko gëléem gi yonent salaam ne ci kaw mu téye loolu ah naan ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam inna kunna naxuudu wa nal'ab de noo naan ko ndaw yàlla li non dañ doon forek dañ doon xuus nii rek di forek waa nal'ab de dañ doon forek de mooy mbir mi du du loo xam ne dañ koo gëm dëgg-dëgg mais nag dañ doon fo quoi waaw gis bi ñu gis jullit ñuy génn suñu mbokk yi génn ñu ne ñuy fo quoi ci wàllu c'était c'était de la plaisanterie quoi biñ leen naan yéen moom. da ngeen a yaakaar ne xeex ak romain yi ak xeex ak byzantin yi xeex xeexu arab yi seen biir a yem mu ngi mel ni ñu ngi leen gis ñu yeew leen ba ngeen ne ngodd dakk leen ci buum yi ëllëg ngeen nekk prisonnier ñu ne non loolu dañ doon for rek bi ñu koy wax on n'était pas sérieux ah non non non non non on plaisantait dañ doon for rek ñeen nag fa anzalallahu suñu boroom wàcce fooba wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna naxuudu wa nal'ab waaw suñu boroom ne wala in sa'altahum mooy aay yooyu aaya 65 bi ci suuratu tawba wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna naxuudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ha waaw léegi euh, nee na suñu boroom daal di wàcce aaya boobu aaya bi naan wala in sa'altahum yow de boo leen laajee mooy bu ñu defee seenu caay-caay di wax seeni wax seen biir nga ñëw ba démasquer leen jàpp leen laaj leen ana lan ngeen doon wax dëgg-dëgg ñu xam ne léegi nag amatul lu nëbb parce que buur yàlla xamal na lox lan lañuy def au lieu ñu reconnaître dëggu ne ah waa loolu dañoo ko wax waruñu woon nag ñu ngi tuub ca kanamu yàlla déedéet ñu ko wax de dañu koy jële beneen ton waaw mais non innama kunna na na na xuudu wa nalab non ñun dañ doon na xuudu wa nalaba non yonent saa salaam dañ doon xuus nii rek di fon ah waaw waaw dañ doon fo rek waaw suñu boroom nag ne nee na aaya boobu la wàcc mooy ne leen qul abillah laaj leen ndax buur yàlla wa rasulihi ak ndawam bi kuntum tastahzi'un ñoom ngeen doon saboote allah moom lañ doon wax ci jotaay bee weesu naan gis nga suñu réew yi ni ñuy fowe diine ji wallahi nañu def attention waaw nañu def très très attention te kenn daanaka waxul ci loolu koor gaa ngi nii am nañ ci exemple bu leer nañuy fowe diine ji tout le temps en dehors de koor gi moom moo rawati weer woo xam ne ci nga waroon a capitaliser dal di ci gën góor góorgóorlu ñun nag loolu lañ jàppe fo di ko fowe allahu akbar waaw waaw léegi euh, bi nee na aaya boobu wàcc bo la tentadiro bu leen fi ut benn ngànt xad kafartum weddi ngeen ba'da imanikum ginnaaw bi ngeen gëmee amul benn bu fi kenn nekk di wuti ay ay lay naan dañ doon fa comme li ngeen wax déedéet xad kafartum dëgg dëgg weddi ngeen ba'da imaanikum ginnaaw bu ngeen tuuba léegi imaam ibn Isxaaq nee na rahmatullah alayhi fa qaala euh, tur bi waa ji du du pas Maxshin mais Muxashin voilà ibnu Humayr Muxashin Muxashin pas Maxshin ibnu Humayr mais Muxashin voilà Muxashin ibnu Humayr léegi nag mu ne moom mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi aaya boobu wàccee nag mu ne yaa rasuulallah xam nga moom moo ne woon yéexée tey rek ñu am problème tey rek ñu am problème parce que man dañu dooroon ñu ay yar moo ma gënaloon nag ñu wàcce ci ñun alxuraan te lool c'est le c'est sûr que dinañ wàcce ci ñun alxuraan ah oui problème bi yépp man c'est ça Muxashim ibn Humayr mu ne ñu dooroon ñu ay reer reer de wallahi lool laa ginoona lool laa ginoona eh, eh, eh, soxla moom laa ginoona mëmbét ku nekk ci ñun ñu doonu téeméeri yàlla wa inna nanfalatu an yanzila fiina qur'aanun li maqaalatikum haadihi léegi nag bi yonente mi aleye satu bi aaya bi wàccee qaala Muxashin ibn Humayr mu ne yaa rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaada bismi wasmi abi mu ne ko dara dara topp ma de sama tuur bi rek ak sama tuuru baay moo ma topp waaw <laughs> mu ngi mu ne moom daa ay gaaf quoi <laughs> waaw léegi ndax lan moom xam nga moom wuute na am ñee <clears throat> mooy moom ci boppam wane na gréccoom bi ñu defee ni ñuy def ci si la wax gaa yi laata yonent mi alayhi salaatu salaam di yónni kenn wane na ak gréccoom te ne hé hé rek nag la problème di am waaw tey rekk la problème di am parce que nag mooy alxuraan dina wàcc suñu kaw te nag man ñu dooroon ma ay yar mooy mu nekk lu may tuube sama tuub jaare foofu moo gën a ñu yocc ci man alxuraan joo xam ne du ñuy jàng ilaa yawmi diin kon ko ko xam nga gis nga ko moom am na ngëm goo xam ne moo tax bi mu ñëwee wax yonent ma lay saar-saam ne ko ah man daal li toog li toog ci man topp ma daal mooy sama tur sama tuuru baay ndax mu xashin xam nga alxashin mooy lu lu lu rigide waaw euh, mooy loo xamante ne nii dafa naqaree euh, buñ naa <clears throat> buñ ne fulaanun xashinul jaanib mooy koo xamante ne ku naqaree ku naqaree jëflanteel la waaw mooy une personne difficile waaw léegi nag moom mu ne parce que euh, mooy xasuna mooy day tekki xalusa tamit waaw surtout loo xam ne boo ko laalee day rigide dañ naan lii yére bu xasin la voilà léegi nag euh, euh, mooy <coughs> mu ne moom nag looloo ko topp turam bii daal ak ibnu Humayr Humayr hein Humayr mooy Humayr mooy tasghiru xamir ximaar ah ximaar am mbaam xumayr mu ne loolu daal moo ma topp waaw ku rigide ki ku tar ki ah, doomi as mbaam mooy loolu daal man daal sama tur bee ma topp rek waaye du dara de yoo xam naa ne liñ def du yoon de moom rek a ci wax lool waaw léegi nag mu ne nag kooku nag bi mu waxee loolu Ah, fa kaana alladi afa anhu fi hadihi al aaya muxashin ibn xumayr waaw ufiya anhu fi hadihi al aaya muxashinu ibn xumayr waaw léegi nag bim kiiwee fa tasamma abdirahman wa sa'ala allahu an yaqtula an yuqtala shahidan laa yu'lamu bi makaanihi fa qutila yawma al yamaama falam yujad lahu athar waaw Euh, mu ne moom imaam ibn Ishaq après nañ def taxriiju xadiis bi mais gis nga sànq fii maa balaxani mais dinañ wax ñeneen ñi nga xam ne solo nañ mu ne nag Muxashin après moom nag la buur yàlla jéggal ci gaa yi ndax aaya bi dane la <coughs> wala in sa'altahum ba'da a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim wala in sa'altahum boo leen laajee la yaqulunna la yaqulunna la yaqulunna boo leen nee wax leen li ngeen wax ay wa lan ngeen wax lan ngeen toogoon yéen seen biir di ko wax la yaqulunna waat naa ne dinañu wax ne innama ñun de dekku woon lu dul na xuudu doon xuus dañ doon fo rek wanal abu da doon fo non dañ doon plaisanter rek non plaisanterie la woon seen dañ doon ironiser rek waaw suñu boroom nag ne dara tey fo qul abillaahi nee leen ndax buur yàlla wa aayaati ak aayaami hein wa rasuulihi ak ndawam bii sallallahu alayhi wasallam kuntum ngeen nekkoon tastahzi'una doon saboote laa ta'tazuru bu leen ut ngante de qad kafartum waat naa ne we yéen dëgg dëgg weddi ngeen baax da ginnaaw imaanikum ba ngeen ne da ngeen a gëm de inaafu suñu boroom nag teg ci lii inaafu an taaifatin minkum nu'adhib taaifatan bi annahum kaanu mujrimin bu ñu jéggalee benn mbooloo ci yéen nu'adhib taaifatan dinañ bugal beneen mbooloo ndax lan bi annahum kaanu mujrimin ndax ñoom ay criminel lañu woon waaw ñooñu ay boroomi way jomm ñaa jaamu lañ woon di def bàkkaar yu rëy waaw al mujrim mooy waa ay jomm jomm jaamu jomm ñaa jaamu ña al mujrimoon léegi nag in na'fu an ta'ifatin buñ boo bu ñu jéggalee benn mbooloo ci yéen naafiqi mooy ñi ci nangoo tuub comme Muxashin bi ibnu Humayr mooy na moom la si suñu boroom jéggal voilà léegi nag bi mu demee noonu <coughs> kii ne euh, imaam Ibn Ishaq nee na après mu daal di tudde boppam wala bon mu tudde boppam mu changé tur Abdurrahman waaw wax mu xasin moom ndax loolu dafa am solo ah, tur yi dañuy am effet ci nit yi waaw comme li sëñ bi di wax ci ci ci miimiya bi <laughs> radiyallahu anhu que Abu Jahlin looloo ko topp waaw moom turam booboo ko topp moo tax mu sànku moo tax mu sànku ndax ba yonent bi aleyhi salaatu salaam doon ñaanal allahumma hdi allahumma a'izz al bi ahadil umarayni buur yàlla yàlla na nga dëgëral lislaam ci jaare ko ci kenn ci ñaari omar yi xam nga abu jahli nu mu tudd nu mu du amr ah ibn hisham amr ibn hisham mais amar ak omar amr ak omar dañoo niroo mooy booleen naree boole comme ni ñuy waxee comme da ngay dégg ña al omaraani jublu ci seyna abu bakar ak seyna omar ibn al-khattab naan al omaraani voilà ash ni jublu ci ash-shams wal qamar ñaari ñaari jant yi mooy arab bu waxee loolu jubluwu ci na ñaari jant yu taxaw la mooy weer wi jant bi jant bi ak weer wi la bëgg a wax voilà comme ainsi de suite mel noonu mooy ñoom ñooñu mu ne loolu Abu Jahlin sëñ bi radiyallahu anhu ci miimi yëpp mu ne li ko li tax moom kii mooy tur bee ko topp moo tax nit ku ne sa tur dalay conséquence su sa tur bi nga am dalay topp ah waaw loolu moo tax bokku na ci li tax sàmm say tur xool ñu ngay tuddee am solo waaw ay yenn tur yi il faut pas di ko tudde sa doom waaw te bu boobaa loolu bu amee nit ki bu màggee man na changer tur ay yow mii da kii sa bàyyi nga xam ne kii la nga changer sa tur ah déet mbir mi sunnaa yonent bi alayhi salaam du ñoom eh, ba bàyyi Seydina Abu eh, kii Sa'id ibn al ak baayam maamam ba mu ñëwee da doon ñu changé ñu ni noonu mais Seydina Ibnul Musayyib nee na mais loolu dañoo topp maa xàllaa dañoo topp si parce que ñun dañuy ber tout le temps suñu kër waaw xasan kanta xasan moom mooy Musayyib mooy ku ñu ber teg ko fële bërgël la mu ne ñun moo tax suñu famille dañoo yàgg bërgël mais moom moom mu ne kanta xasan mooy ki ci des bàyyi baayam moom bañ ko waxee tamit changer le tour dafa bañ waaw <laughs> gars yi Quraysh yooyu moom waaw naa waaye bon lii moom mais du farata bu doon farata yonent mi alayhi salaatu salaam par force nga changer ko waaw mais nag am na yoo xam noonu dañ koy changer ay abdu shams moom dañ koy changer moom parce que kenn du fi jaamu jant bi abdul hajar jaamu xeer bi non non loolu dañ koy changer mais comme yu mel nii tristesse parce que xasan mooy tristesse nee maa xàllaa ñu ni moom it daa ba maam it daa bañoon moo tax it ñun duñu dëkk suñu kër ci tristesse lañ dëkk waaw mooy bu romb rek daanaka beneen am te lool gisoon nañ ci yàgg bi ñu doon xadiis ba nekk ci sax Muwatta imaamu Maalik Seydina Omar radiyallahu anhu ñëwee laaj waa ji noo tudd mu naan ko naa Shihab Shihab mooy kii ab juum ah doomu Kannaar fan nga dëkk mu wax mooy lépp lépp daal di tourner autour de lakk ak mu ne ko addik euh, say ñoñ demal nga dabi say ñoñ fa innahum qad ihtaraqu ñoom lakk nañu ah. waaja dem ba mu demee noonu la fekk fekk dëkk ba tàkk voilà kon moo tax lool dafa am solo lool mu ngi ci moo taw imaamu Malik gisoon nañ ko yàgg na xam naa bon à peu près peut-être euh, am ku ko fàttaleku ma son nañ ko gis xamantuma exact foog naa ci affaire tur yi lañ doon wax euh, ba euh, kii fo ah tarjama Seydina Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu xam nga dafa changé tur dafa changé tur Amr lu tuddoon voilà <coughs> waaw mu ne man abdu amr laa tuddoon fa lamma aslamtu tasammaytu abdurrahman ba xaritam ba muy eh, ki doon seyna bilaal umayyah ibn xalaf ah alayhi min allahi ma yastaxiqu mu xarit seyna abdurrahman ibn awf la <coughs> nee na ba ma tuubee nekk jullit ma changé sama tur tuddatuma ban abdu amr jaamu amr fan ban amr ma tudde sama bopp abdurrahman léegi nee na fu ma ko rombee mu naan ma hé yaa abda amr mu moom nee naa ko ba taay nee naa ko yow boo ma woowee lu ma la wuyu abda amr abdurahman mo laa tudd mu ko maa adri ma rahman man xaw ma luy rahman li ma xamoon laa lay woowe waaw yi dañuy siisu di waaw di woowe jullit ni nga xam ne mooy li jaab lu luñ ko war a woowe waaw da gis ko dugg Seydina Usmaan mu nekk fi naan ko uzu uzu rek loolu nag jullit ñi sax dañ koy def wal iyaazu billaah lenn ci ñoom waaw ñu yor fa jikkoy kéeféer ci côté boobu mooy waa ñi bëgg ko wala tanazabu wala tanabazu bil alqab tanabazu bil alqab bi salismul fusuq ba'da al iman waaw seen sobriquet yi ñuy joxante ah ku toll ni moo tax loolu bu ko nangu bul am tur Seydina Muhammad ñu naan la mumu bañal loolu bu ko nangu ay Seydina Usmaan bañal loolu moom ku la ko na la jaral lu ne parce que tur bi dafa am solo waaw moo tax waa ji ne man mu xashin man sama tur ak sama bàyyi ma topp rek waaw ba moo tax daal mbir yi demee nii waaye yonent ma saab saab ah wane ak tuubam suñu borom na nangul ko moo tax mu ne inna fan ta'ifatin bu ñu jéggalee benn mbooloo te mbooloo moom doo mooy ñi ci tuub ñëw reconnaître ku mel ni mu xashin <coughs> waaw ibnu Humayr nu'adhib minkum ci yéen naafiqi nu'adhib dinañu mbugal ta'ifatan beneen mbooloo bi annahum kaanu mujrimiin le fait que ñoom ay kàccoor lañ woon ay jomb ñaa jaam woon ñoom voilà Allah kon nag <laughs> ah léegi mu ne suñu borom bu wàcce loolu léegi nag mu changé tur tudde boppam Abdurrahman ba pare mu ñaan <coughs> mu daldi ciy teg benn ñaan nag moom Muhashin ibn Humayr kon léegi Abdurrahman mu tudd Abdurrahman ah radiyallahu taala anhu <coughs> gis nga ni buur yàllay changé nit ñi de moo tax bul ne kenn gis ko mu nekk ci lu baaxul nga naan waa ji alku na yàqu na déedéet xamoo ëllëgu nit ñi gisoon nañ ci jotaay bii weesu ah li gën ci mbir yi mooy li mujj waaw ah, mooy liy takk mbiru gi mooy xawaati mu mbir yi daal ndax nit baax na baaxul bala nga koo mën a wax mooy ba muy dee rek waaw pour l'instant ne waaw kii na de loolu lañ xamagul ci moom mais bëgg koo seedeel te xamoo yow ba muy dee nu mu deewe <coughs> loolu nag wa man yata'alla ala allahi yukdhiba yakdhib yukdhiba ku fi jéem kii di waxal naan diw diw ma ca àjjana yow loo ci xam dara leeru la ci waaw li maam Abdu doon wax radiyallahu naan même ñun sax ba ci se ba ci boroom xabru bii muy baayam la doon wax Seydou Hadji Malick radiyallahu anhu rafet rek la am waaw njortu rafet kese lañu am ci moom këne fu baax la ne te lool ci njortu gu rafet kese lañu ko teg kenn waxewu fi yaqin laa wax parce que buur yàlla moo xam dëgg dëgg ñi faatu fan lañ dem waaw waaw moo tax yonent bi sallallahu alayhi doon tere kuy saaga ak a ŋàññ ñi nga xam ne dañoo génn àddina yow kàccoor bu génn àddina koo xam ne loolu lañ ko ne ay jëw nga nekk fi tout le temps boo ko tuddee hein mu ne déedéet laa tasubbul laa tasubbul amwaat waaw fa qin fa innahum qad afdaw ila ma amilu ñoom dem nañ ca lañ jëfoon bàyyi leen ñu dem waaw bu leen nekk naan ci diw aka saay saayoon aka moo saay saayoon sawaay moo garaawoon déedéet gaañu na kay bu dee jullit moom yow amoo sax droit wax loolu danga ko war di ñaanal même boo xamoon ne sax moom loolu la faatoo waaw da doon braqué faatu même loolu yow ab mais jullit la yow da koo war di ñaanal yàlla buur yàlla yërëm ko yërëm la yërëm ko waaw jéggal la jéggal ko mais waroo toog naan seet toog mais vraiment ça va c'était un cas quoi seet mais yéen a ngi fàttaliku son braquage exceptionnel quand mais keroog il a amassé beaucoup d'argent quoi mais non loolu waroo ko wax waaw loolu waroo ko wax rawatina nit même bu baayam nekkee ku yées moo tax yonent bi alayhi salaatu ba ñuy gis tarjama dina Ikrima ibn Abi Jahl hein euh, <coughs> yonent bi alayhi salaatu am na riwaay yu doon wax ne da doon tere saxaabaam yi ñuy wax Abu Jahlin loo xam ne du noonu bon ndax doomam ji quoi parce que Ikrima mii imaginez saxaabu bu baax toll nii faatoo ci yoo toolu xare sax finalement baayam même bu dee baayam mooy rasul kufri kaana rasal kufri bi Makka waaw moo ne woon laa tête de la de de kufru du weddi yàlla ak noonoo l'islam ak teg ay xeetu coonaa ki ba mooy ci njëkk a faat nit ci ci l'islam buñ la laajee ana kan moo njëkk a faat nit kan moo njëkk a faatu jullit ci l'islam ba ba yonent ma la wootee ba ni ñu toogee nii tey mooy Abu Jahlin Abu Jahlin mooy ki njëkk a nit moo njëkk jullit moo njëkk ku gëm yàlla te kim rey mooy sayyidatu Sumayya ummu Ammar zawji Yaasir waaw ta'ala an ali Yaasir sabran ala Yaasir fa inna maw'idakumul janna Allah ba leen Abu Jahlin di leen mbugal xam nga ñoom dañu amoon alliance ak waa Banu Maxsum ñoom nekku ñoon ay jaam ne ay dañu amoon alliance xilf ak ñoom moo tax ñoom Yaasir nekkul woon mag mekuwaa mais dafa ñëwoon am alliance comme ni doon xew rek moo euh, façon tribu yooyu comme ni ñu ko xamee woon société yooyu mooy loolu nga fan woon a nekke boo bokkul ci ñoom dangay am alliance ak ñenn ñoom nag loolu lañ amoon ak waa Banu Maxsum di tribu ñoom Abu Jahlin mais di trouver tribu yu rëy comme ñoom aw ah, ñoom Abu Salama ñoom yaay Ummu Salama radiyallahu ta'ala anil jami' ñoom Abdallah ibn ibn Abi Umayya ak ñoo ñëpp <coughs> radiyallahu ta'ala anhu ah moom alliance lañ amoon ak ñoom ñu di bëggoon ba ba ba ba ba fàttali waaw malgré loolu ak Abu Jahlin li def yépp ah moo moo maajeeri woon sox daal di sox dóor mbéj. ah ki nga xam ne mooy Seyna Abdullah ibn ah waxoon nañ ko <coughs> ibn kan ibn Ummi Abd voilà Abdullah ibn Mas'ud ba muy jàng ar-Rahman allama al-Qur'an xalaqa ca Kaaba ga yeneen ne ko bul dem man damay ragal gaay fitnaal la mu ne baal rek ma dem mu dem saa yi Abu Jahlin ba mu tëbee waaye da koo këdd saa yi saa yi daanu koy mu yéeg ci kawam gaa yi di ko dóor ay ay tuubaa njaareem yu wóor sawa yi waaw léegi <clears throat> mooy euh, malgré loolu lépp mu def Abu Jahl moom moo tax Badar am di parce que ba gaa yi nee na ñibbi moo doon wan du ñu ñibbi waaw wallahi la nari da Badra wallahi dinañ dem ba waaw waaw wa nusqa al-hamra ñu daal ñuy servir sàngara yi xiyaan yi wayal ñu ñu noos wan nan xarul waaw ñu daal di loj ci gëléem yi noos def fa benn parade militaire boo xamante ne ni arab yi laa wax amul kenn ku ñuy dégg lu dul ne boo déggatee Quraysh bu xuja ñëwee balaa ray si jaa ñëw nga ne fes mooy boo foo déggati turu Quraysh rek yow da ngay lox rawatina jullit ñi nag lañ ci jublu woon surtout ñëw ba Badar ni mu jegee Medina ngir titiller leen parce que ñii dañuy fontoo malgré loolu lépp yonent mi alayhi salaatu salaam da jullit ñi ah ba doom ji gëmee en plus ak frère bi tamit alxaaris ibn Hisham nga xam ne alxaaris ibn Hisham xoola doomam yi niñ barkeel Abdurrahman ibn alxaaris ibn Hisham mi bokkoon ci ñu doon de kii Seydina Omar euh, Ousmane keroog bi muy dajalu euh, ka kaamil bi mook Zayd ibn Saabit ah surtout Abu Jahl ci la ñuy defar kaamil bi mooy koo xamante ne frère am moo ko jur mais doomam bokk ci ñu gën ci xeet wi Ikrima ibn Abi Jahl da doon wax bu leen ko wax loolu noonu ndax doom ji voilà kon nag loolu lu am solo la <coughs> voilà mooy tur dafa am solo ah c'est mooy dañ nit waaw li ñu doon wax ci côté Seydina Abdourahman ibn Awf mooy ni ngay gisee yéeféer yi ni ñuy acharné woo ci yooyu mais génn jullit yi di leen ci topp loolu nag jëfu kéeféer la mooy jullit rek yow boo xamee ne bàyyam nii la mel mooy yooyu bëgg lu mu bëggul bëgg ko wax même bu dee ne kii baayam nii la mel dëgg la Abu Jahlin waaye yow ma ne Ikrima sa baay xam nañ ko huwa awwalu man kafar bokk na min awwalil kuffar min aladi a'da'i rasulillah sallallahu alayhi wasallam loolu lépp xam nañ ko ñu gënoon a tar noonoo ci yeneen tamit sax sax pourtant dañu ne bu leen ko kii de ndax ndax doom ji Ikrima <coughs> moom mu tudde boppam kon abdarrahman abdarrahman moom muxashir ibn humayr waaw mu tudde nee na mu tudde sama bopp abdarrahman après nag mu ñaan waaw kon moo seyna abdarrahman ñoo niroo ibn awf dañoo dañ changer tur abdarrahman allah ndaw tur bu rëy allah nee na mu laaj buur yàlla ñaan ko ne ko yàlla nag ma buur yàlla boo may faat nga def ma ma nekk martyr waaw ah bokk ci reyin yi gën mooy ci dee yi gën qul inna hayati mamati wa mahyaaya wa mamati lillaahi ah <coughs> lillaahi ah ni ngay deewe <coughs> ku nekk mën ngaa tànn ni ngay deewe waaw fa ngay bañ a deewe bu la fa kenn gis boo bañee dee stade foot bu fa dee xaw ma yow est-ce que kenn bëgg na nga bokk ci say jaloore ah ñuy def sa tarjama kenn du def sa yow sa tar tarjama joo xam ne dañ naan waa ji nag il mort en la telle sur les gradins xaw ma lan ngeen koy wax tribune ah de du stade sàngam Demba Diop walla Léopold wala fële mooy xam nga ne loolu moom Casa ca tribune mu fa la daay fa la fa la faatu loolu moom yaakaar naa ne ah ku ku bëgg ku ku xam yiw moom <coughs> même boo deewee woon noonu bëggoo woon gars di ko report di ko rapporter kon nag foo bañ a deegu fan kon ni ngay deewe hein il faut sa lépp nga wommat ko ngir yàlla waaw kon mu ne buur yàlla yàlla nag ma faat na nekk shahid waaw boo xam ne nag hein mu ma faatoo kenn du xam fi ma ne imaam ibn ishaq nee na ñu faat ko fañ ko faate mooy yawmul yamaama xareb ah, yamaama fa lañ ko faate waaw fa lañ ko faate de fa lañ ko faate yamaama lañ ko faate kenn gisul kooram <coughs> aha kenn gisul kooram moo tax mu ne falam yujad lahu athar kenn trouvéwul ko trace dañ ko faatee moom daal leer nañu faat nañ ko ci xare bi ndax participer na ci moom ba ñuy xeex ñoom Musaylimatul Kaddaab ci jamonoy as-Siddiq ah radiyallahu anhu en <coughs> contre Musaylima le vrai menteur waaw l'ultra menteur ah, bi nga xamante ne moom al-Kaddaabul Ashir Musaylimatul Kaddaab foofu lañ ko faat neen léegi kon gis nañ càllal imaam bi ni saax bi eh, <coughs> ah mooy gis nga càllale bi eh, eh, boo demee ci tafsiru ibnul kalbi yi indi na ko foofu ci sanad boo xam ne ibnul kalbi nag wute nag alkalbi bàyyi ji waaw alkalbi matruk la moom lañ la doon wax keroog ibnul kalbi moom saduq la waaw mooy comme quoi <coughs> mooy comme quoi comme quoi comme quoi ibnul kalbi bokkul ak al kalbi de ibnul kalbi saduq ku dëggu mooy ku dëggu la nag buñ nee saduq moom li ko wutaleeg siqa mooy saduq moom day def ay erreur mooy daa bari li muy def erreur sinon ñépp ay def erreur ñépp juum ba <laughs> boobo imaamu Maalik day juum <laughs> te ida zukira al ilm fa Maalikun najm la imaam Shaafi'i doon wax ah <clears throat> bu ñu tuddee xam-xam imaam Maalik mooy biddiw ba ida zukira al xadiisu fa maalikun najm bu ñu tuddee xam-xamu xadiis bu ñu ci lu ñu joyal imaam Maalik mooy biddiw ba tiim gaa ta te pourtant day juum mooy loolu la siqa tekkiwul ne waa du juumaa <coughs> déet <coughs> ci nit ñi bu léegi euh, kon <coughs> Ibnul Kalbi moom mooy dafa dëggu mais day mooy ku saduq mooy koo xam ne mais moo tax ñu naan thiqatun wala saduqun lahu awham day def def waaw day def def koo xam ne day juum voilà mais dëgg ku dëggu la nag mooy moom da koy <coughs> contrairement alkal bii nga xam ne matrukun muttahamun bil kadhibi moom dañ koo tuumaal ci kàcc waaw expliquer kat loolu nag mooy li gën a gra mook waddaa mook waddaa koo xam ne day fomante di créer càllale di créer matn sax wala muy jël matn yu baax di ci dugal càllale yoo xam ne baaxuñu wala muy jël matn bu foo jël càllale yoo xam ne yu baax la mu daal di ko fay dóor waaw comme shirarukum muallimi ah awlaadikum waliyasu billah gaayee gaayee daal na koy kii ci sanadam <coughs> ba ci imaam Abdullah ibn Abbas Ah, ak beneen sanad ba ci ki nga xam ne mooy Ibn Mas'ud radiyallahu taala anil jami' loolu ñu ne aaya boobu looloo tax mu wàcc selon imam Ibn Ishaq ak riwaaya yooyu waaye xoolal xoolal <coughs> eh, <coughs> eh, kii dafa solo Abu Masha abu mashar abu mashar dafa soroo jële ci ibn muhammad ibn ka'b al-quradi rahmatullahi alayhi euh, <coughs> moom dañ ko gëj a gis sax kan kan laay wax kan lañ gëj a gis abu mashar wala muhammad ibn ka'b al-quradi muhammad ibn ka'b al-quradi moom la wax <laughs> moo solo woon affaire taayif ba ah waaw sëriñu imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi day jële ci Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi rahmatullah alayhi eh, non non non eh, par intermédiaire par intermédiaire voilà voilà mu imaam ibn Isxaaq day jële par ci moom par intermédiaire imaam Muhammad na Ka'b al-Quradi dinañ ko soxla dinañ ko dinañ ñëwaat ci ay mbiram parce que temps yi dinañ ko soxla dina am ab càllale boo xam ne moo ko nettali boo xam ne ñun gisoon nañu ko sax boo xam ne gisoon nañu ko léegi nañu yem noonu <laughs> ci ay mbiram après euh, euh, taabi'i la woon muy taalibe saxaaba yi la radiyallahu ta'ala anhu mais dafa bari woon lu mu doon irsaal di def irsaal maa maana irsaal mooy day jekki di nettal lu bari di jële ci loo xam ne moom dégg ko directement mooy du tudd intermédiaire am voilà du tudd intermédiaire bi mu ko jële bu bari lu mu koy def ci saxaaba yi yoo xam ne saxaaba yoo xam ne jotewu leen mooy moom gisu leen jataayoowul ak ñoom gisu leen waaye day jekki di nettali ci ñoom mooy man na am càllale mais day sute ñoom ñëw rek tudd comme mu ne mu nettali ci Seydina Abdullah ibn Mas'ud par exemple te moom ci boppam gisul Seydina Muhammad ibn Mas'ud euh, Abdullah ibn Mas'ud na ñu ne Muhammad ibn Ka'b ibn al-Qurazi an ibn loolu mooy am na irsaal gu ci ne te loolu min sinfi da'if waaw dafa bokk ci nga am day tax xadiis du wér léegi nag <coughs> moom dane euh, ak ñeneen quoi ñu ne qaala rajulun min al munaafiqiin fekk gaa yi bii nag moom tabuk lañ ñëwoon gaa yi naka lañ dañu ñëw ba tabuk ah, gaa yi ñoo garaaw gaa yi ñoo garaaw mooy da ngay gis ni kon càllale bi des na quoi ah foog naa euh, des na mooy euh, boo gisee kii bi xam ne des na <clears throat> mooy càllale bi euh, mais nañu bàyyi boobu ndax li muy wu nettali mook dafa am nettali boo xam ne bu sëy boobu nag boo xam ne àgg na bu Seydina Abdullah ibn Umar nga xam ci yoonu imaam ibn Wahb la jaar al-Maliki Abdullah ibn Wahb al-Maliki mu ne axbarani nettali na ma Hisham ibn Sa'd Hisham di doomi Sa'd an Zayd Aslam mu jële ci Seydina Zayd ibn Aslam an Abdullah ibn Umar gis nga càllale bi ah? voilà Zayd ibn Aslam sëriñu imaamu Malik baayam moo doon Aslam boobu rek ñu doon dégg Seydina Omar nga xam ne mooy mooy jaamu Seydina Omar boobu mu goreeloon waaw naan ko Aslam defal li waaw wax wala Aslam lu bari moo ko doon nettali ci moom ak Yarfa <laughs> Aslam moom mu jële kon ci Abdullah ibn Umar mu ne qaala Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu mu ne qaala rajulun fi ghazwati Tabuk fi majlisin xam nga bële imam ibn Ishaq li mu nettali mais bon sanadam da ngay gis ne sanad yooyu wéru <coughs> ah, des na euh, mooy dafa ne moom loolu ba gaa yi doon génn Medina mais Seydina Abdullah ibn Umar dane xaala rajulun fii ghazwati Tabuk fii majlisin dafa am benn waay bu wax keroog ghazwatu Tabuk mooy eh, bi ñu demee Tabuk ci benn bërëb boo xam ne dañ faa àgg escale fa ñu toog ah amaan tam bañ nekkee Tabuk la àgg bañ àggee ba àggee hein ba àggee xam nga lan la mu ne <clears throat> am benn waay bu wax ne maa ra'aytu mithla qurra'ina haula li tax aaya bee wàcc wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna naxuudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un li tax aaya boobu wàcc moom lay wax ni mu ne imaam ibn ibn Umar al-Athari radiyallahu ta'ala anhu wa an abihi Umar ibn al-Khattab ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu Allah léegi mu ne eh, eh, benn waay dane non man daal gis nga bàyyi bañ bañ àgg fenn toog kamaana bañ àggee taw ma ra'aytu mithla qurra'ina haula arghabu butunan wala akdhaba alsunan wala ajnu ajbuna ajbuna 'inda al-liqa waaw euh, ba ñuy waaj a génn parce que li mu wax ne fil masjid yi après waa ko doon tontu ci masjid bi quoi ci jàkke ji <laughs> mu ne waa ji ne man daal gisuma ku mel ni suñu jàngkatu alxuraan yi mooy Médine la woon Médine la woon parce que ba ñuy waa ji génne la woon <coughs> parce que li tax lii lépp rëccoon mooy nañu déparé woon mooy tënk bañ ne woon dañuy tënk bañ bañ fas yéene woon tënk yëfu naafiq yi après ñu ne bon beneen jataay bi ñu ne nañ ko jël mooy ca départ ba la la la la moo tax yu moo tax lii rëccoon na voilà mais lii ci foofa la waroon ne <laughs> mu ne waa dane benn waay dane maa ra'aytu misla qurra'ina haula man daal tam naa fiq la mais masumaa gis mais ñu mel ni suñu jàngkatu alquran yi rek non masumaa gis ku mel ni suñu jàngkatu alquran yi waaw masoo leen gis eh, ci lan ci lan ci lan mu ne arxabu butuunan ñoo gën a rëyi biir walla iyaazu billah mu ne ñoo gën a rëyi biir walla iyaazu billah moo tax naafiq naafiq eh. noonaa féq bu ba ba baaxut waaw ñu ne ñoo gën a rëy li ay biir waaw mooy ni ñoom daal gis nga fii bu dee lekk la ak yooyu moom aay nañ ci moom ak yari biir moom aay nañ ci aroobu bu tuunan wala ak rabali saanan te ma suñoo gis que suñu jàngkat non seulement ñoo gën a rëy biir mais ñoo gën a mën a wax lu amul ci seen làmmiñ yi wala akzaba alsunan ne masuñoo gis ñu daq explique ni ñoom wala ajbuna inda liqa te gisuñu dina ragal gën a tappet que ñoom bu xare amee mii mii naafiq yi ñoo garaaw yow demoo ñu ngi daan mobiliser nit ñi amaana <laughs> xam naa da gars yi dañu toog naan ah ñoom diw de ñu dem suñu jàngkatu alxuraan yi de toute façon coow lee bari rek duñu génn tey de xare bii fenn lañ dul dem waaw wan <laughs> naa féq yee yées ñoo yées <laughs> ñu ne kon kenn ginu rëy biir kenn dàqu leen a wax lu amul ci seen làmmeñ yi te kenn ginu leen a tappet bu xare amee bu ñu waree laaleeg noon nee na fa qaala rajulun fil masjidi lii mooy wane na kon ci jàkka al masjidi al boobu lil ahdi xam naa mooy jàkkaa yonente ma lay sarsab bi ñu miin te xam ko mu ne ko kadabta am benn waay dégg ko ne ko kadabta wax nga wax nga lu amul walakinnaka munaafiq yow mii naafiq nga gis nga naafiq yi même ci biir jàkka yi dañ ciy mooy xattaa jàkkaay yonent bi alei satu ne waaye yow Abdallah ibn Ubay ibn Salul xanaa gisuñu ko li mu doon def par àjjuma mooy ne kon naafiq yi ils sont partout xatta fi qabri wa minbar yi bi rawdun min riyadil janna dara moo xam nga lool kii moo ko solo <laughs> li ci yéeme mooy jour boobu dañuy tudd xadis bi nii dañoo tudd ki ko solo moom lañ doon def tarjamaam te sax def sulu yowuñ ne moom moo ko solo muy Abdallah ibn Zayd ibn Asim <laughs> loolu bi ma ko déggee ma ne mais ça moom saytu loolu lii moom mooy lu yéeme nag <laughs> ñu ngi tudd hadis boo xam ne waxuñ koo soloo te ki ko soloo moom lañ doon wax moom lañ doon def tarjamam mooy bon dañu ñëw rek tudd hadis bi noonu ne mooy yeneen timale saa saam doon doon mais comme que moom lañ doon def tarjamam manoon nañ ne moom mii nag moo ko soloo waaw bon wa kull wa fii kullun xayr lépp yiw insha allah <laughs> léegi kon waa ji dégg ko ci jàkka ji ah mun na ko kadab te wax nga lu amul waxoo dëgg walaakin naka munaafiq naafiq nga xam nga lii kadib la xoola euh, euh, qurra yay suñu yonent ma la saab saab yónni woon ci Amir ibn mu dem woo leen ci lislaam ba mu ba euh, kii mulaa'ibul asinna texe woon fexe woon ba pousser yonent ma la saab saab mu yónni ci lislaam mu ne moom moom daa d'accordul bon gis na ne bon gisul lu tax muy dugg ci l'islam waaye foog naa sa diina ji boo ko yónnee boo foo yónnee waa boo yónnee sa saxaaba yi najd de dinañu tu dinañ ko nangu yeneen tool yi sax ne man dama leen a wóoluwul ak waa najd quoi mu topp ko topp ko topp ko topp ko. ba yonent ma lay di ko ti ba yonent saa salaam daal di yónnee qurra yi ñooñu bu doon dañoo ragal te mooy risque la ay yéeféer ngay dem di leen woo ñoo xam ne ay ay ay kii lañu ay ay ay arab ay kaw-kaw looñ yoo xam ne seen biir yi dara newu ci mooy seen jikko yu yées la ñor waaw al arabu ashaddu kufran li ëpp ci ñoom mais pas ñëpp wa min al arabi man yu'minu billah am na ñoo xam dañu gëm yàlla kii di kii jo mais mooy ñële jufaatul arab mooy risque la ñu dem yonent bi alayhi salaam yónni ba yi lañ faatoon euh, nijaayu Seydina Anas ah ah kon kay yow nan nga mën a waxee ne ñooñu ay ragal lañu ñoo gàq ragal gina rëy biir dàq wax lu amul ñu ne ko yow naafiq nga waxoolu dëgg naafiq nga ba pare waa ji ne la axbiranna rasulallah wat naa ne dinaa dem wax ko yonente mi aleye sat salaam fa ballaga dalika rasu rasulallah wa nazala al quran mu jottali ko yonente mi aleye sat salaam alquran wàcc qaala abdullah ibn umar sayyidina abdullah ibn umar ne wa ana ra'aytuhu muta'alliqan bi haqabi naaqati rasulillah tankubuhu al-hijaara waaw wa huwa yaqulu ya rasulallah eh? innama kunna naxuudu wa nal'ab Allah Allah xoolal ma lii rek kal nifaaq kal nifaaq nifaaq wallahi naafaqu ñii naafaqoo nee na waaji buñ ko waxee yonent ma lay saa saa aay bi wàcc waaw wala in lii nag mooy li wér lii moo gën a wér que que waxu ñoom imaam ni saax waaw ah euh, que nu mu tudd euh, euh, turu moom dama ko gaawam lan lañ doon wax allah allah allah mooy waa ji waa ji naafiq bi lan la wax waa aaya bi wàcc aaya bi wàcc voilà mooy wala in saaltahum la yaquluna nee na waa ji <coughs> waa mooy avant léegi euh, bi bi nga xam ne ci la ci lañ de wax yonente mi alayhi salaatu salaam mbir mi jë aaya alquran nag di wàcc wa nazala alquran alquran di wàcc waa ji nee na man Abdallah ibn Umar nee na maa ngi gis waa ji maa ngi gis waa ji waay mu ñëw téye ci mooy li ñuy takke teg gi mooy xaqab mooy li ñuy takke teg gi euh, mooy te mooy li ñuy buñ telee euh, ci diggu euh, ginnaaw géléem gi yooyu ñuy takk buñ ko kiiwee ngir mu dëgër mu nee na mu da maa ngi ko gis mu daal di ko ciy téye waaw waaw téye ci ci i géléemu yonent mi aleyhi salaatu salaam kon mooy yonent ma lay saata am na ci biti la ci biti la ne woon ndax géléem géeg yooyu ndax kii ci jàkka ji lañ ne woon nañ wax waaw léegi nag waa ji daw téye ko daal di téye loolu nag daan yonent ma lay saar sala wa oh. yaqulu mu ngi naan ko yaa rasulallah yow nd yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah nee na ta waaw tan ko bul xijaara laa tëb bi xaqa bi naaqati rasulillah ci li ñuy yeewe ndiggu mooy ci digg ginnaaw yi li ñu koy takkal ci teg gi ah mu téye foofu buum yañ koy takk kii euh, <clears throat> xeer yi xeer yi di ko euh, di ko di ko parce que naka ba euh, mooy mooy maala mooy mooy mooy jeng waaw mooy kii di ko def noon ngal xeer yi di ko jengal waaw wa huwa yaqulu waajaa nga naan yaa rasuulallah ah, yow ndaw yàlla li unnaa kunnaa naxuudu wa nal'ab de <clears throat> ñun dañu doon fo rek dañ doon xuus di fo nii rek wa kunna moo tax wa kunnaa naxuudu ma'al xaa'idiin loolu lañ doon wax de hattaa ataanal yaqiin waaye suñu boroom nee na gaayooyu dañ doon xuus ànd ak xuuskat yi lu ñëw rek ñu topp ci waaw du ñu xool sax ndax lii jaadu na waaw mu ne nag fa fa laysa lahumul yawma haahunaa hamiim du ñu fi am kenn ku leen di dimbali waaw waaw wa kunna naxuudu ma'al xaa'idiin wa kunna nukaddibu bi yawmid diin hatta ataana al yaqiin famaa tanfa'uhum shafaa'atu shaafi'iin ñooñu kenn manu leen a ram kenn mënu leen sauver ci seen kàccorte yi nga xam ne ci lañu ne waaw kon ñu ne wax loolu wa rasulullahi yaquulu yonente bi alayhi salaatu salaam naan ko bi muy wax loolu lañ doon kaf di kii rek dañ doon kaf di fo mu ne ko abillaahi mu koy répéter aaya bi wàcc wa abillaahi wa ayaatihi eh, wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa ta'tadiru qad kafartum ba'da imaanikum yonente mi aleye sat selaam di ko répéter loolu di ko wax loolu naan ko abillaahi bi mu naan dañu doon fóot di forek non lii lii ma wax nii suñu quraa yi jàngkatu alquran yi moo tax nekk fi naan ustaas yi ñoom dañoo tàyyeel mooy yow ah te waxoo dëgg <coughs> te waxoo dëgg yow boo amee soxla boo amee problème dem ci ñoom ngir ñu lijjanti la sëriñ bi ak a so euh, sëriñ bi te yow boo amee soxla moo la koy fajal boo amee lu critique ci wàllu alal sax am na yow am na ñoo xam ne lool la wax te seen kër sëriñ baa ko yor ah wala yow ab saa di leen dimbali lu ne nga gis ko coono gu ne yow boo nee dafa tàyyel mais yii nag yow xam nga ci dara du ngeen jóg këram te pourtant mu boole kooku liggéeyam vie de famille am daanaka amatu ko ndax yéen lu ne mu ndax lu ne mu def ko ngir diine ji ndax du pour yéen ah da koy def parce que xam ne lii moo ko war xam na ne moom dundam warula mel ni n'importe qui yonent ma saa sam ak dundam te mooy royukaay bi ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk ci xam-xam manuñoo yem ni ñi nga xam ne xamuñu dara quoi afa naj'alul mujri al kii hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun lam daa yi ak boroom xam-xam moo tax ñooñu seeni soxna yi dañoo war a xam loolu manoo toog jàpp na yow man sama xarit bee walla moom jëkkëram ngir dañuy nekk tout le temps dañuy kii mais loolu parce que moom lambda la jëkkëru lambda la yow. yow na boo yoree dëkkëru jëkkëru boroom xam-xam ak sëriñ mooy ne yow manoo yem manoo di natt sa bopp kër yàkkalee ki ñu mel bàyyil comparaison bi yemu ngeen yemu ngeen loolu yemu ngeen voilà loolu danga koo war a xam foo jaar moom manoo wax ba xam-xam bi du ko joxe manoo ci dara bu xamee li ko war manoo dara waaw yow nag au lieu nga nekk fi fexe am ci loolu xam-xam bi jàng ci texee ci nga ko def nga ne fi di kaasaka misère ak yooyu parce que diw ak diw mais diw bokk ngeen kaa diw lam jëkkëram lam daa laa waaw hal yastawi lam daa wala alim ce que lam daa bekk xam mooy ñooye mais man kon yooyu afi ta yooyu yooyu nit ki dangaa war a nit ndaw si daa war a yeewu jigéen gu ne daa war a yeewu xool ki ko yàlla boole est dafa yem man même bu nekkee sama copine keuse la wala ñoo sama meilleur ami mais jëkkëram may xool ci moom mais jëkkëram est sa jëkkëra yem yamu ngeen voilà kon nag gaa yi ah, abil kon yonent wa ayatihi kuntum tastazun ah yéen buur yàlla ndawam bi ak aayaam moom ngeen doon caaxaan ci ko saxooti laa tentadiru bu leen ut lay xat kafartum weddi ngeen hein ba'da imaanikum ginnaaw ba ngeen gëmee ah <coughs> waaw te lii imaam <coughs> imaam Layth tamit soloo ko mooy bii nag bu dëgër <coughs> waaw am na sax beneen waaw boo xam ne moom boobu Seydina Qataada nag moo ko wax sauf que boobu Seydina Qataada dane Tabuk la xew waaw Tabuk la xew euh, waaye loolu dañ koy àggale ji euh, jotaay bii di ñëw insha allah parce que dañu war a dañu ñëw dañ koy àggale war euh, a commencer mooy jël bi riwaaya Qataada li nga xam ne loolu la wax ci le fait que aaya bi wàcc mu ne boobu nag Tabuk la woon waaw imaam Qataada min a'immati tafsir euh, radiyallahu ta'ala anhu ibn <coughs> ñu ñëw ci buñ gisee lool après comme ni ñu ko diggee woon ñu àggale fi nga xam ne euh, mooy côté liñ la waxoon ci euh, naafiq yi keroog Tabuk waaw Tabuk ci boppam la nga xam ne lenn ci naafiq yi loolu def insha allahu taala euh, kon ñu gis loolu wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in